wala suuratu sayyidina daawud alayhi salaatu wassalaam washad ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim washadadnaa mulkahu wa aataynaahu alxikmata wa fasla alxitaab kon suñu boroom di wax ci laaya bi nga xam ne mooy bu ñaar fukk bi ba léegi mu ngi wax yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi li mu koy wax waa Makka yi di lay weddi ñëwoon fii ci Abu Taalib ak yooyu ak yu wax yu ñàkk teggi niñ lay wax ak naan la li ngay wax demewul noonu yaa ko sos mu ne muñal rek ala maa yaquluuna ci li ñuy wax wadkur te na nga fàttale ko moom abdana suñu jàmba suñu boroom ne abdana suñu jaam tofale ko ci boppam mooy daal di koy annexé ndax lan ngir li nga xamante ne loolu muy sharaf muy teraanga gu rëy rëy rëy kan mu ne daawuda mooy seydinaa daawud alayhi salaam dal ay di boroom kàttan nga ci jaamu yàlla ne kooku innahu dëgg-dëgg moom awaab delluwaakoon la ci boroom bi de léegi muy wax yi nga xam ne moom la ko tàggataloon ci montagne yi sàbbaal ànd ak moom ci ngoon yi ak li nga xamante ne nii mooy bëccëg yi mu ne waa ko noonu picc yi lañ dajale boole leen moom it ñoom ñépp buy jaamu borom bi ñu ànd ak moom ci loolu le suñu borom ne wa shadadna mulka fii lañu war a jël tey mu ne wa shadadna mulkahu taman borom bi tabaaraka wa taala maa gina dëgëral li nga xamante ne mulkahu nguur ga ma ko joxoon def ko yonent ba pare def ko mu nekk buur alayhi salaatu wassalaam wa aataynaahu ñu daal di koy jox alxikmata li nga xam ne mooy mooy mooy sagesse mais pas sagesse grecque de yii nga xamante ne moom la gaa yi wax naan lii ci lii lim déedéet mukk mooy xam-xam bu sew boo xamante ne bu tukkee ci borom bi tabaaraka wa taala boo xam ne moom lay leerale li nga xamante ne nii mooy zabuur bi mu ko jox moom borom bi tabaaraka wa taala mu ne wa fasla alxitaab waaye maa ko jox li nga xam ne fasla liy teqale alxitaab li nga xam ne mooy mooy waxtaan mooy kàddu mooy li nga xamante ni nii loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wute mooy lan ñu ne mooy faslal xitaab yi boobale mooy li nga xamante ne mooy ma jox ko borom bi da koo jox xam-xamu àtte nit ñi teg ko lépp tegu ci maadute loolu benn wax la am ñeneen ñu ne mooy mooy mooy li nga xam ne rek mooy wax joo xam ne day leer naññ lu nekk di tegu fam war a tegu te dara du ci manki kon nag loolu muy beneen wax am ñu ne beneen bi mooy lan mooy am maa baandu mooy comme booy commencer comme booy commencer discours dem ba ci biir di wax commencer ubbeeku discours bi muy sa waxtaan tàmbali dem ba ci biir ne am maa baandu ngir mu nekk loo xam ne mooy tàqale diggante fi nga commencé nga xam ne mooy bambëstal mi ngay def ak li nga war a wax ñu ne loolu la leen ku mel ni jëli nañ ko ci wàll mel ni al imaam abu muusa al ashari ak al imaamu shaabi rahmatullahi alayhi am na beneen nag ñu ne mooy li nga xamante rek noonu lay def ki nga xam ne moo moo ñëw di di accuser nit mooy di di tuumaal nit naan ko yaa def mooy le ko mu ne ko yow moo mu naan yaa def na nga fexe nag indi preuve indil përëw buy wane ne yow mii kii li nga koy tuumaal moo ko def waaye it ki nga xamante ne moom lañu ñu tuumaal comme que moom doom du moom mooy indi përëw de déedéet moom moom li muy def mooy dañ koy waatloo loolu nag jële nañ ko ci mel ni Seydina Shurayh al-Qaadi ak alimaamu Qataada rahmatullah alayhim kon loolu moo am ci fasl alxitaab boobale nga xam ne mooy taqale alxitaaba kàddu gi mooy ak waxtaan ak li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy ak discussion mu ne nag waxal ataaka nabawul mi mu ne wahal ataaka mu ne dëgg-dëgg ndax est-ce que dikkal na la loolu mën naa nekk loolu mooy ab laaj wahal ataaka ndax dikkal na la yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam xas mi la nga xam ne mooy xabaarab ña nga xamante ni dañoo jote woon seen biir ñaari nit lañu woon id keroog ba nga xamante ne nii tasawwarul mihraaba ci lañu ñalgu li nga xamante ne nii mooy miir ba daldi yéeg agsi fi nga xam ne néeg bi nga xam ne seydinaa daawud alayhi salaatu wassalaam fa la doon nekk di jaamu boroomam tabaaraka wa taala waaye wa ataaka mën na tekki dëgg-dëgg wa qad qad ataaka dikkal na la dee nabaul xasmi li nga xamante ne nii mooy xabaaru ñaar ñoo ñële nga xam ne dañu jote woon id tasawwarul mihraba ñëw dañoo ñëw ci seydinaa daawud alayhi salaam jamono joo xam ne ñu woon doonu ci woon yir nit ñi di leen àtte di leen dalal ngir àtte leen ñoom ñu bàyyi ba mu nekk fa nga xam ne fa lay jaamoo borom bi tabaaraka wa taala wéet fa moom dong ñu daal di ñalgu miir bi daal bi escalade miir bi yéeg daal di bi daxalu alayhi keroog bi nga nga xamante ne nii lan mooy seenum nettali keroog bi nga xam ne daxalu ci lañu ñu dugg ala daawuda ci seydina daawud alayhi salaam ba ñu duggee nag daal di koy bett muy id al fujaa nga xam ne dañ koo bett fa fazi'a minhum mu xawatiin nag ci ñoom mooy ñaar lañu mee alquran waxe loolu xaalu gaa yi ne ko laa taxaf ne ko bul tiit bul am dara loo tiit xasmaani bagaa ba'duna ala ba'd ñun de ñaari nit lañ ñoo xam ne dañoo jote mooy ne daa am loo xamante ne nii kat moom mooy dañoo am différent loo am loo xam ne moom lañ jote bagaa kenn ki de ci ñun bagaa beew na ba'duna kenn ki ci ñun ala ba'din ci kaw keneen ki de kon nag lii mooy daal li nga xam ne moom lañ bëgg nga ñëw àtte ñu kon nag faxkumaateel bay na naa suñu diggante bil haqq ci dëgg dëgg nag mooy ci maandute wala tushtit tabul jeng dëgg de wax dinaa te nag ñu gindi nag ilaa sawa siraat ci yoon wi nga xamante ne mooy jubug yoon wi de mooy teg ñu yoon boo xam ne dañoo bëgg daal nga àtte ñu ci li nga xam ne moom la la borom bi tabaaraka wa laa jox xamal la ko ci àtte muy loolu loolu bëgg nga daal di ñu ci àtte ndax kenn ki ci ñun kat dafa beew ci keneen kii loolu nag léegi nag ñu koy leeral lan la mu ne kenn ki te ba léegi kenn kay wax keneen ki inna hada mu ne ko gis nga waa ji nii taxaw sama wet axi sama mbokk la de lahu ñeel na ko tisoon li nga xamante ne nii mooy juróom-ñeent wa tisuna ak li nga xamante ne nii mooy juróom-ñeent fukk waaw naajatan ci ay bëy ci ay ci ay xar waliya te man nag am naa naajatun benn xar mu jigéen waaxidatun boo xam ne benn rekk la fa qaala mu ne nag ak fil nii haa waay waay tee nga maa jox mooy jox ma ay wa jox ma sa xar mi nga yor moom mu ngi am quatre-vingt-dix-neuf xar juróom-ñeent fukki xar ak juróom-ñeent la am benn kese ko dese mu dese téeméer man ma am benn mennum xar mu ne ma yow sa xar mii nga am menn jox ma ko bu ko defee ma matal téeméer waazani mu daal di may noot nag fil xitaabi ci kaddu mooy ci discussion ci dialogue ba ñuy wax daal fexe na daal ci wàllu kàddu ba daal di may noot daal ba fexe daal fexe na maa nax ba da bëgg jël sama mennum xar mii boole ko ci li nga xamante ni mooy juróom-ñeent fukk xaram yeeg juróom-ñeent xaala bi mu waxee lool nag kon wax nañ ñoom mooy kenn ki moo ñëw présenter li xew ne ñun daal bul bul tiit biñ tëbee dugg si fekk ko mu xooti ndax ndax fa ñii lan lañ def ba aaj ba jaar fii ak tamit heure bii ñu ñëw rek dugg saa ñu lu jaaruñ ci buntu yi léegi nag ñu ne ko bul tiit ñun daal dañoo am loo xam ne moo moo dox suñu diggante ñu bëggoon nag comme que yow yaa fi àtte te yow la borom bi yónni alayhi salaatu wassalaam alayka salaatu wassalaam dañoo bëggoon nga àtte ñu mbir mi nag lii la daal mooy li ñu wax noonu léegi nag kenn kee wax keneen ki waxul xaala seydina daawud alayhi salaatu wasalaam laata muy déglu keneen ki mu ne laqad dëgg-dëgg zalamaka tooñ na la dee bi su'aali naajatika ci laaj bi nga xam ne lañ naaj la laaj sa xar mu jigéen mi nga am ne benn mi nga am mu laaj ko ne la jox ko ilaa ni'aajihi mu boole ko ci ay ay ay ay ay ay xaram yim yor ba mu matal téeméer wa innata nag yëg leen ne kathiran lu bari minal xulataa yi ci ñi nga xam ne ñooy def ay action entre ñoom di boole di jaxase seen seen koom ak li nga xam ne mooy seen kàttan ngir liggéey ngir mën a am dara mooy ñi nga xam ne ñooy bokk daal di ab liggéey nga xamante ne nii kii day indi dara kii indi leneen ko may actionnaire rek ak ñi nga xamante ne ñooy bokku liggéey mooy boo ñu bari ci ñoom dala yabri bari na ñoo xam ne ci li wa inna kasiran li ëpp minal xulataay ci ñi nga xam ne dañuy boole seen dooleek seen alal ngir mën a liggéey la yabghi waat naa ne dina beew ba'duhum leen li ala ba'din lu bari lii lay xew ci ñeneen ñi illa alladhina amanu ba mu des ñi nga xam ne nag ñoo gëm yàlla te dëggu ci seen ngëm nga wa amilu saalihaati tey jëf-jëf yu rafet ñoom moom dinañ moytu loolu même buñ xamee ne moo sama waa ji nga xam ne sama associé bii maa booba bokk di liggéey waaye nag boo mënoon naa ko nax mooy ne ko gëm noo ko ne fii mu ne gis nga ay moom gis nga marché bi doxul ndekete yoo dox na waaye yooyu yépp xam na ko waaye mu moom gëm yàllam ak jëf-jëf yu baaxam mooy tax loolu du ko def de mu ne nag wa qalilun mahum ak a ñéew ak a néew nag ñu mel nii te wallahi sayyidina Daawud alayhi salaam liy wax na dëgg de gis nga bari nga fi mooy même entreprise yu mag yi da ngay gis liñ naan les entre les guerres bi am ak différent ak wuute bi am entre les petits actionnaires ak les grands actionnaires mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy indi alal yi ëpp ci usine bi wala ci entreprise ak ñi nga xam ne ñoom yu ndaw lañ ci am gis nga gars yi niñ leen di niñ leen di maltraiter di jël ay décision di jël ay ay mbir yoo xamante ni mais duñ leen ci demander sax seen avis daanaka ñoom kontuñ amuñu droit amuñ dara gaa yee leen di yóbbaale bu ñu leen neexee daal ñoom li leen neex kese la ñuy dox waaye da ko noonu rek mooy fépp foo xam ne loolu am na fa actionnariat googalee ak associé googu ñuy associé ci liggéey bi di bokk di liggéey nga gis ñenn ñi di lañ di liñ jaa ñeneen ñi di leen nax di leen tegi dil nag ci loo xamante ne nii loolu lépp day wane ne nan seenu ngëm yàlla daa des ak seen jëf yu baax wa qalilun mu ne nag ak néew maa ñi nga xamante ne nii ñoom duñu ko def de mooy mooy ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey de wa zanna daawudu seydinaa daawud alayhi salaam bi mu joxee àtte bi nag xelam dóor a dikk si mu daldi e eh, wa na daawudu mu leer ko ne ah ma ñun borom bi tabaaraka wa naa fatannaahu mooy nattu nañ ko nag ci àtte bii ndax warul woon na mooy àtte booy àtte da ngaa war a déglu ñaari côté yi benn kenn ki rek la déglu daal di joxe àtte te dégloogul keneen ki est ce que waa ji li wax noonu la demee déet loolu moom ci kawam daa gis ci zaahir bi jàpp ne kuy. mooy lii mu wax noonu la te keneen ki comme ko waxul dara rek moom mu tëb ci saasi rek laata muy déglu keneen ki joxe àtte nag fa wasan na mu daal di am yaqiin mu leer ko Daawudu Seydina Daawud alayhi salaam annama fatannaahu ko ne dëgg-dëgg ñun borom bi de dal di nañ koy mooy mooy xabaa mooy fi kii nañu ko nattu nañ ko fastaghfara wa mu daal di nag ñaan jéggal rabbahu boromam ci àtte bu gaaw bii mu joxe te dégluwul keneen ki wa xara mu daal di rot raaki'an daal di sujood wa daal di dellu ci boroomam tabaaraka wa taala lii bokk na ci saar yi nga xamante ne boo agsee fii sopp nañu nga sujjóot nekkul ne sujjóot bi farata la nit ki sopp nañ mu daldi ciy sujjóot bu sujjóotee kon loolu la kon xam naa ñu yem fii inshaa allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala wa sahbihi ajma'in